min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaatu mi'a wa sittatun wa sittuun wa an Qays ibni Abi Haazim rahimahullahu ta'aala annahu qaala daxala Abu Bakrin as-Siddiiq radiyallahu anhu alaa imra'atin min Ahmas yuqaalu lahaa Zaynab fa ra'aaha laa tatakallam fa qaal maa lahaa laa tatakallam fa qaalu hajjat musmita fa qaala lahaa takallami fa inna haadaa laa yahillu haadaa min amali al-jaahiliyya fa takallamat rawaahu al-Buxaari rahimahullahu taala kon al-imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci suñu bunt bii ñu góon bii weesu muy chapitre trois cent soixante-six doon wax baabu nahyi an samti yawmin ila al-layla xadis bi njëkk bi te ñu gisoon ko bii weesu moo doon xadis mille huit cent mille huit cent mu ne woon an aliyin radiyallahu anhu annahu qaal hafidtu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa yutma ba'da ihtilaam wala sumaata yawmin ila al-layl walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jàll ba léegi ñu ngi kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa muy hadis 1800 mu ne waan Qays ibn Abi Haazim mu ngi jële ci saha ta taalibe sahaaba la muxadram la fekk na jamono yonent bi alayhi salatu wassalam waaye gisu ko muy qaysun ma lahu nadiru qaysun ma lahu nadiru <laughs> muy qays mi nga xam ne jële na ci al ashara al mubashirina bil janna ñoom ñëpp na ci ñoom radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne waan qays bon ki doon wax loolu imaamu Suyuti moo doon wax qaysun maa lahu nadiru qaysun maa lahu nadiru waaw qays qaysun maa lahu nadiru qays mooy eh, amul amul amul amul amul amul ku mel ni moom muy qays ibn abi Haazim rahimahullah annahu qaala mu ne daxala dugg na Abu Bakrin Siddiq mu ne Seydina Abu Bakar as-Siddiq mu dëggu mi njëkk a dëggal radiyallahu anhu dafa dugg ala imra'atin ci benn jigéen min Ahmas Ahmas benn waaso la woon dafa dugg ci ñoom ci waasoy arab yi Ahmas waaw <laughs> ci waa Bajila lañ bokk nga dégg naa al Bajali ah Yuusufu haadil umma mu tudd ah. jarir ibn abdillah al bajali ci waaso wu mag woo comme ñu ne euh, euh, euh, waa banu hashim ci waa quraysh lañ bokk comme loolu wax ahmas nag ci waa bajila lañ bokk ab clan ci bajila sayna abu bakar radiyallahu anhu dafa dugg ci benn jigéen boo xam ne ci ahmas la tudd yuqaalu laha zaynab jigéen boobee zaynab lañ koy wax faraaha la tatakallam sayna abu bakar seetlu ne ndaw si du wax qaala sayyidina Siddiq radiyallahu anhu maa lahaa laa tatakallam laaj ñi ñeneen ñi ñu ne woon foofu waa kii lan moo ko dal ba du wax fa qaalu ñu tontu ko dafa xajjat musmita dafa yéene na day aj léegi nag day noppi rek <laughs> waaw mooy day noppi yéene ne moom du wax waaw du wax day noppi rek waaw léegi nag moom bi nga xam ne nag loolu la wax moom daal loolu la wax xajjat musmita saydna abu bakar radiallahu taala anhu ne fa qaala mu ne ko fa qaala buñ ko waxeel fa qaala laha mu wax ndaw si ñëw ba ci moom nag takallami ne ko yow miy waxal <laughs> baal sa noppi gii ta nga wax waay waxal <laughs> waaw waxal waxal waaw fa inna hada la yaxil ndax lii nga nekk di def bu dee jaamu yàlla nga ko jàppe xamal ne lii daganul waaw lii moom daganul loolu daganut waaw léegi hada min amalil jaahiliya ne ko lii ci jëf waa jaahili mooy nit ñi nga xam ne xamuñoon diine xamuñoon l'islam waaw kon mu ne loolu la mu ne fatakallamat ndaw sa nag ba ko Seydina Abu Bakar waxee lool wa naan moo du ma ko faale sax bàyyil kii day <laughs> mu daal di wax mu ne rawahu soloona hadis bi al-Bukhari al imamu abul eh, Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est ce que moom doon nga ko solo ñu naan hadis mel nii am imamu Daarimi soloona hadis bi waaw soloona hadis bi dinañ la ñëw moom moom kese moo ko solo dinañ la ñëw ci kii bi quoi léegi xoola dañ xool imaam al al al Bukhari rahimahullahu taala kitaabul manaqib manaqibil ansaar kitaabu manaqibil ansaar baabu ayyaamil jaahiliya mu ne haddasanaa Abu Nu'maan mu ne nettali nañu Abu Nu'maan di al Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Abu Nu'maan al-Basri siiwoon ci Aarim rahimahullahu taala génnaat na deux cent vingt-trois rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Abu Awaanata mu nekk leen nettama Abu Awaana di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yaskuriyu al-Waasitiyu al-Basriyu al-Haafizu al-Bazzaaz rahimahullahu ta'aala ñii ne kindi la rahmatullahi alayhi gane àddina 122 génn àddina 175 rahmatullahi alayhi an Qays ibn an Bayaan ibn Bishr an Bayaan Abi Bishr mu jël ko naan Bayaan Abi Bishr di Bayaan ibn Bishr al-Ahmasiyu al-Bajaliyu Abu Bishr al-Kuufiyu al-Muallimu rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina la génn dajuma ko an Qays ibn Abi Hazim mu jële ci Qays ibn Abi Hazim di Husayn ibn Awf ñi ne Awf ibn Abdul Harith la muy Abu Abdillah Abu Ubaydillah ñi ne Abu Ubaydillah al-Bajali al-Ahmasi moom it ca Ahmas la bokkoon Ahmad ala wazni Ahmas ala wazni Ahmas Ahmad bokk al-Kufi mukhadram génn àdduna vers les années quatre-vingt-quatre wallahu ta'ala a'lam eh, mooy moom mu ne annahu qaala daxala Abu Bakrin xoolal waaye bi ginnaaw gudd ñi ko Imaam An-Nawawi indi nii mu ne daxala dafa dugg Abu Bakrin sayyiduna muy Abu ibn Abi Quhaafa Abdullah ibn Usmaan hmm? Usmaan mooy Abu Quhaafa ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Bakr as-Siddiq ñii ne Atiq la tuddoon ñii ne mukk Atiq dàkkantalam la woon mais euh, Abdallah la tuddoon la yooyu wax yu bari euh, euh, rahimahullah radiyallahu anhu di ki njëkk a dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina l'an treize radiyallahu ta'ala anhu muy as-siddiqul akbar xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sangu saxaaba yëpp alal itlaaqi muy daxala mu ne Abu Bakrin ala imra'atin radiyallahu anhu min Ahmas yuqaalu laha Zaynab voilà mu ne koog Zaynab la faraaha laa takallam waaw mu gis ko daal di woo ndaw si du wax am na yeneen riwaay yoo xam ne dañ ne ndaw soosu comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne Zaynab bii nag mu wax am na yeneen riwaay dana Zaynab bintul Muhajir waaw mu ne kooku xadiisam Muhammad ibn Sa'd solo na ko ca Tabaqaat ci yoonu Abdullah ibn Jaabir al-Ahmasi ah, mu jëlee ko ci ammatihi Zaynab bi que bàyyi xam eh, bàjjanam la quoi bintul Muhaajir qaala mu ne xarajtu xaaja lii nag kon bële xaaja bee kon mooy aj googu la mooy dafa génn affaire ndaw si xajjat saamita mooy biñ laajee sayyidatu ah, Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu mu ne ndaw si eh, lan moo tax du wax ñu ne ah moom kat xajjat musmita mooy dafa aj ci aj la ne woon tamit ci aj la woon. voilà mooy ndax bii moo koy leeral dana xarajtu euh, ndaw si di ko nettali kii nga xam ne mooy bàjjanam na ko xarajtu xaajja damaa génnoon doon aji waaw léegi mu tudd xadis quoi léegi mais léegi da ne moom day noppi rek voilà mooy xam naa ba àgg Makka parce que manoo nekk foofu ak tamit di nga tal bi di ak boo fa nekkee nga war a wax voilà mais en tout cas mu ne woon <laughs> léegi mu tudd xadis bi ne wa zakara Abu Musa al-Madini fi dhayl as-sahaba mu ne Abu Musa al-Madini tudd na ci téere boobee mu ne euh, ah, mu ne al imaam ibn Madda Mandah tudd na ci taarixu nisaa kene kii euh, euh, ne Zeynab bint Jaabir la kene jote na yonent bi saa tam saxaaba la woon waaye jëlee na ci Seydina Abu Bakar ah mu ne war a wax na Abdullah ibn Jaabir mi nga xam ne moom lañ gis sànk ne mooy bàjjanam la. imaam ad-Daaraqutni mu ne tudd na ci al-Ilal rahmatullah alayhi ken riwaaya ci ci riwaaya Sharik ak keneen ku dul moom jëlee ci Ismaa'il ibn Abi Xaalid ci xadiisu buntu bii da ne Zaynab bint Awf moom noonu la ko woowee ne Zaynab doomi Awf la ah mu ne qaala wa zakara ibn Uyayna an Ismaa'il al-imaam ibn Uyayna eh, rahmatullah alayhi Sufyaan jëlee ci Ismaa'il mooy ibn Abi Xaalid eh, eh, rahmatullahi alayhi Euh, moom moom annaha jaddatu Ibrahim mu ne baj maamu la maamu Ibrahim ibn Muhajir la imam al-Hafiz ibn Hajar mu ne tur bi nag nii mel ni wal jam bayna hadhihi al-aqwal mumkin waaw mu ne nag dajale kàddu yi wax yi lu mën a nekk la bi am na man qaala ku ne bintu Muhajir nasabaha ila abiha ki ne bintu Muhajir da ko euh, askanele baayam aw bintu Jaabir nasabaha ila jaddiha al-adna maamam bi gën a jege aw bint awf nasaba ila jaddin laha ala beneen maamam wallahu aalam kon mu ne ndaw si en tout cas da doon aj ci aj la ne woon waaye dana woon day musmita day day day noppi ah voilà léegi kon loolu la mu ne kon daa dugg ci imratin min ahmas yuqaalu laha zaynab faraa la takallam waxul fa qaala ma laha la takallam waa kii lan moo ko dal ba moom daal di wul <laughs> daal di wul nekk koo xamante ne nii eh, du wax lool day xam ne Seydina Siddiq kon xaalu euh, euh, euh, ñoom ñu ne ko xajjat musmita dafa aj yéene ci ajam gi ne day noppi rek voilà du wax voilà day day noppi rek waaw du wax voilà loolu la jàppe jaamu yàlla <laughs> loolu day wan ne Seydina Abu Bakar bi ñuy ñëw ci ndaw si nii ndaw si kese nekkul woon ñu bare am na ñu bari ñu nekkoon mais moom am na ñu àndoon te Qays ibn Abi Hazim mel ni daa bokkoon ci ñu àndoon ak Seydina Abu Bakar moo tax mu nettali affaire bi radiyallahu anil jami' léegi nag qaala laha sayyidina Abu Bakar ne ko takallami ne ko waxal fa inna hada la yahillu ne ko lii daganul hada min amali al-jahiliya lii ci jëfu waa jahiliya la fa takallama ndaw si wax xam nga fii la Imaam al-Bukhari haafid euh, Nawawi radiyallahu rahimahullah fa qaalat ndaw si ne ko maa yow yow mii sax di wax man anta léegi mu commencé wax ne ko yow yaay kan qaala sayyidina Abu Bakar ne ko imrun min al-muhajirin <laughs> ne ko benn waay la ci muhajiruun yi nga xam ne dañoo siiw ñoo gàddaay jóge Makka dem Medina ala saakin afdalu salaatu wassalaam qaalat ndaw si na ko eh, ayyul muhaajiriin waa kan ci ñoo kan ci ñooñu gàddaay yow yow yaa ciy kan ci ñan nga bokk mu ne min Quraysh <laughs> wala tamit muy jàpp ne bon ana ñu gàddaay jóge Daws wala ñu jóge Rifaar mu ne mu ne ko man ci Quraysh <laughs> ci waa Quraysh min Quraysh <laughs> ñi jógoon Makka man ñii ci laa bokk ci ñoom qaalat ndaw si ne ko min ayyi Qurayshin anta <laughs> ne ko ci ñan ci waa Quraysh yow mii di wax man ana ñan ci waa Quraysh nga bokk <laughs> qaala sayna Abu Bakar ne ko innaki la sa'ul ne ko yow mii <laughs> yow mii ku bari laaj nga yow mii laaj nga daw si ana Abu Bakar ne ko man maay Abu Bakar qaalat eh, eh, am na riwaayu imaam ad-Daarimi yi dinañ ci ñëw imaam riwaayu imaam ad-Daarimi yi foofu moo gën a kii eh, parce que foofu ndaw si bon euh, mu ngi ko ni muqaddima baabun fii karaahati axdi ra'i ah léegi bon moom ci Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir la jóge moom moom mu jële ko ci Hayya ibn Abi Hayya qaalat mu ne daxala alaynaa rajulun bi-dhahira Hayya ndaw soosu boobu dane Hayya moom la tudd mu ne daa dugg ci ñun fekk mu ngi tàng jër benn waay ah bi mu duggee fa qultu ah ma ne Abdallah min ayna aqbalta ma ko yow yow jaamu bi yàlla bi ñoom ku ñu xamul mooy liñ naan ab wolof yi naan ab Ablaye Ndiaye wala quelqu'un wala gars yi naan ñoom ñoom Abdallah lañ doon wooy ku ñu xamul. voilà comme te loolu yeneen saa sam loolu la def malaaka yi gis nga malaaka man da woon ak waaja jóge woon fële daal di woon euh, doon seeti benn xaritam malaaka ba jóge woon moom dana kon yaa Abdallah foo jëm voilà mooy mu ne ko Abdallah min ayna aqbal min ayna aqbalt yow foo jóge qaala aqbaltu ana mu ne man damaa dëgmal man ak wa saahibun lii fii buxaa in day am luñ doom sàkku fantalaqa saahibi yabghi sama ki ma àndaloon fekk Seydina Abubakar lay mooy wax ak moom nee xamu ko kooku dem di wër loolu wa daxaltu ana ma dugg nag astadillu bi zilli man nag ma dugg ngir daal di kerlu ci ker yi ndax daa tàng jër wa ashrabu ma naan min ash-sharabi ci ndox mi waaw léegi nag ci laa jógee eh, ila lubaynatin hamida eh, léegi bi ma jógee ci lool waa ngir jox ko mu naan quoi yoo xam ne naaru laban la eh, sun tuuti fa saqaytu ma jox ko mu naan minha fa shariba mu naan ndaw see wax ndaw si bi mu gisee ni kon kii daa mar te daa tàng nee na ma jóg daal di dem ci suñu soow si tuuti moom laa lu bay nag xaamisa boo xam ne moo xaw na far après na daal di koy mm, jox fa saqaytuhu jox ko mu naan fa shariba mu naan wa sharibtu man itam ma naan qalat nee na wa tawassamtu wa tawassamtuhu fa ma ma ma moom lu baax ne kii nii kii ni moom gisee nii nit ku baax la may ni kii moom <laughs> kii nii ku baax la am am na nit ñu mel noonu ñoo xam dañ leen di dóor a gis mais y a quelque chose qui at qui t'attire en en eux quoi naan kii de xaw ma kan la waaye kii parce il force da leen di gis rek xam ne kii du nitu caaxaan te kii ku bari ay qualité ay mbaax la nee na nag ma daal di xaw a xem ne xem loolu daal sama xel dem ci lool ma ne kii kii xam naa ko kii la fa ma ne ko yaa Abdallah man ant ma ne ko waaye yow yow jaamu yàlla bi yow yaay kan fa qaala mu ne ma ana Abu Bakr ma ne ko man maay Abu Bakr radiyallahu qultu anta Abu Bakr saahibu rasulillahi <laughs> sallallahu alayhi wa sallam alladhi sami'tu bi ndaw si na ko kat yow yaay Abu Bakr am na doo ndawal yàlla li may dégg bi may dégg am na doowam boobu yow yaa nekk nii sama kanam <laughs> qaala Zaynab Abu Bakr ne ko naam waaw man nii la de <laughs> qaala nee na fa zakartu doon xare ma fat ma ma tudd xare gi nga xam ne moom lañ doon xare waa ak waa xasam wa ghazwata ba'dina ba'dan fil jahiliya li nga xam ne wa ma jaa bi minal ulfati wa atnabil wa euh, ah, ak li nga xam ne bi ma jaa Allahu bihi li borom bi indi ci toppale xol yi jaare ko ci li nga xamante ne mooy l'islam après mu daal dugale roofalante loxo yi bu ko defee ña doon xeex ñu nekk benn léegi léegi nag nee na fa qultu ya abdallah wa hatta mata tara amra naasi hada <laughs> na nag ma ne ko comme yaa waaw ah, bakar yaa nekk nii nekk waaye yow jaamu bi yàlla bi kañ ngay gis mbiru nit ñi niñ nekk nekk benn ñoom ñëpp jullit ñi mu ne qaala mastaqamatil a'imma fekk seen ñub yée ñi ju xoj ci li fi yorente bi alay saa saam indi nit ñi nii la ñuy mel parce que nit ñi ala diini amirihim nit ñi seen diine njiit yi lañu wokk bu ñuy jeng ñoo yor gouvernement gouvernement yu réew mi bu ñuy tànge gaa yi tànge waaw <laughs> mu ne ko mastaqamatil a'imma fekk nit yee ngi jub di tegu ci li ci yonent bàyyi saa saam andi lii nga décrire ne noonu lañ mel léegi ginnaaw bañ nee ci ay xare yi rek di rayante ñëw fédéré xol yi boole leen ñu nekk benn dañoo xam ne ci xare kese lañ dëkkoon ñu mën a nekk benn nekk côte à côte di julli di asalaamaaleykum jàkk ku nekk sa mbokk loolu mooy fekk njiit yee ngi tegu ci li fi yore saa woon kultu maal a imma nee na ko mais lan mooy njiit yi parce que femme da nga xam ne xam xamu ko <laughs> lan mooy njiit yi ngay wax noonu imma <laughs> qaala nee na Abu Bakar ne ma amaa ra'ayti sayyid yakunu fil hiwaa'i fayattabi'unahu wa yuti'unahu famastaqaama ulaa'ika ne ko <laughs> gisoo kaay ma jox la ah xamoo luy ay ma eh, kilifa gi nga xam ne day nekk fil xiwaa waaw mooy kër goo xam ne nit ñi dañ faa bari dañ faa dajaloo ci benn ndox mu nekk ci benn kër nit ñi dajoo boo fa te nga xam ne moo leen di jiite nag nga xam ne mooy joxe ordre yi mooy wax ne nañ def nii ngir organiser affaire yi nga xam ne moom la ñuy topp moom la ñuy déglu moom la ñuy topp mu ne kooku mooy njiit fa mastaqaama ulaaka fekk ñooñu moom xam ne nit ñi ñoom la ñuy topp ñu ngi jub di degu ci yoon mooy mbiru nit ñi dañuy nekk dañuy continuer di nekk nii wallahi laqad sadaqa siddiq wallahi allahu akbar moo tax ci beneen riwaay imaamu Daarimi bi te boobu moo niroog imaamu Buxaari bi dinañ ci ñëwaat insha allah eh? bi nga xam ne eh, eh, kon nañ ñëwaat ci imaamul Buxaari <laughs> nee na kon ñu ngi woon fi nga xam ne ndaw si nee na ko waa yow yaay kan yow yaay kan mu ne ko man benn nit laa ci muhajiruna yi mu ne ko yan ci muhajiruna yi mu ne ko ci Quraysh mu ne ko yaay kan mu ne ko yow mi ku man laaj nga man maa Abu Bakar <laughs> waaw xaalat léegi ndaw si nag profité waaw boo gisee borom ah, xam boo laaju say laaji diine koo koy laaj keneen dangaa rek <laughs> mooy sàng bi jamono ji yoneen saa sallam newu <laughs> mooy xalifaat waaw nee nag bi ne ne ko nag waaw ne ko maa baqaa'una ala haaza al-amri ndaw si profité waaw kon Abu Bakar <laughs> waaw ñun suñu des baax lii nga xam ne moom la fi boroom indi muy l'islam gii ak yiw gii tappale xol yi nekk benn ña nekkoon noon démb nekk ay ay ay ay waaw jàmm am ñuy jaamu suñu boroom te ko bokkaale kenn waaye surtout les les guerres fratricides yi doon xew diggante xurubul ayaamul arab yooyu noonu waa ñun kañ di des ci nii rek ci yiw gii nga xamante ne mbir mu yiw mii nga xam ne moom la allahu daal di indi ah ginnaaw riir gi ñu ne woon jaahiliya sayna siddiq ne ko radiyallahu qaala baqaa'ukum alayhi mastaqaamat bikum a'immatukum ne ko gis nga li ngeen di daje dese ci lii mooy fekk seen njiit yi ngi tegu ci li fi yoneen saa woon ñu ngi tegu ci li fi nekk nii ba lii xew il faut ñu tegu ci lool duñ ci teggi seen tànk xaalat ndaw si na ko waaw amal a'imma lan mooy a'imma bi nga wax ñoon ñooy ña xaalu <laughs> mu ne ama kaana ne ko yow ahmas yi nga bokk sa ñu nit ñi sa waa ñooñ est-ce amuñu ay njiit ak ay kilifa yoo xam ne ñoom ñoo leen di digal buñ ko defee bu leen digal buñ leen digalee ñu leen di topp qaalat ndaw si ne ko ah, bala waa a kay qaalat qaala sayna Abu Bakar nag radiyallahu anhu ne ko fa hum ulaa'ika ala an-naas ne ko ñooñu nag ñoo ñee ñooy ayima yi nga xam ne ñooy nekk ci kaw nit ñi ñoom laay wax noonu kon xadiis baa ngi noonu nii la ko al imaamu al Buxaari rahimahullah daal di indee moom beneen côté bu imaamu Daarimi bi kom bii la rek voilà ñoo bii la ñoo bokk eh, walillahi alhamdu wal minna mun axbarana abu nu'man hmm? qaala haddathana abu awaana mooy comme hadisu càllale imam al buxaari bi teg teg noonu la ko al imam ad-daarimi daal di soloowe même càllale bi même kàddu kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi lëkkaale hadis bi ak li nga xam ne mooy suñu bunt bi di wax baabu nahyi an samtu yawmin ila layla tere gi nga xam ne moom nañ tere nit ki di noppi ne da koo defuk jaamu yàlla du wax ba guddi jot ana ban lëkkaale la am ak suñu fii nii dañ naan la loolu leer na mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la gis ndaw sii ne moom day aj waaye day noppi rek bi mu laajtee bu doon ne loolu kenn terewu ko doonu ko woon wax takallam yi ba pare ne ko fa inna hada la yaxil waaw ne lii nii mooy daganul mooy bàyyi kàddu noonu toog rek ne doo wax déedéet waaw du loolu parce que ndaw si am na benn riwaay boo xam ne dane li tax moom du wax <laughs> imam alham na hajar nee na wa waqa'a 'inda al-Isma'ili min wajhin akhar an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu anna imra'atan qalat lahu kana bayna wa bayna qawmika mithlu al-jahiliyya ash-sharr fa halaftu inna allaha in inna allaha 'afana wala inna allaha 'afana min dhalika alla ukallima ahadan hatta ahujja wala lii la <laughs> nee na mu ne Abu Bakar ndaw soosu Seydina Abu Bakar dafa dugg ci benn jigéen mu ne ko man ak sa ñoñ ñun ak sa ñoñ ñuy suñu tribu ak yéen waa Quraysh dañoo masa ci jaahiliya laata l'islam mbon daa masa dox suñu diggante loolu nag bu ñu waxee mooy guerre ak xiiru xaayoo ŋaayoo yooyu rek nekk diggante <laughs> arab yi temps et temps nag ci laa waate woon ne bu borom bi defee ñu mucc ci lii de ba ay woowu deñ te lool ci l'islam la ko jaarale man ma waat ne du ma wax ak kenn fekk ajuma fa qaala saydna Abu Bakar ne ko inna al islam radiyallahu anhu yahdimu daalika fa takallami ne ko l'islam nag màbb na loolu mooy façon loolu nizar yooyu moom ak naan nizar naa nangam loolu euh, l'islam da koo màbb parce que loolu du jaamu yàlla ci l'islam moo tax kon bu doon ne mbir mi du lu ñu tere du na ko wax fa inna hada la yaxillu hada ba pare tegal ko min amalil jaahiliya lii daganut te lii ci jëfu waa jaahiliya ni ñu réer ñooñu laata lislaam di ñëw ak bi lislaam ñëwee ña ci seenu réer loolu la kon lii di wane ne loolu dafa xaram dañoo nekk loo xam ne mooy en tout cas dafa dañ ko aay ci ñii ne c'est pas autorisé nit jàpp loolu jaamu yàlla noppi ne du wax waaw ah, jeex na déedéet loolu du jaamu yàlla mooy imaam al-Haafiz Hajar mu ne waqad istadalla waqad istadalla bi qawli Abi Bakrin haadha radiyallahu anhu man qaala bi anna man halafa an laa yatakallama ustihibba lahu an yatakallam wala kaffaarata alayhi li anna Abaa Bakrin radiyallahu anhu lam ya'murhaa bil kaffaara wa qiyaasu anna man nadhara an laa yatakallam lam yan'aqid nadhruhu li anna Abaa Bakrin radiyallahu anhu atlaqa anna dhaalika laa yahillu wa annahu min fi'li al-jaahiliyya wa anna al-islaam hadama dhaalika wa laa yaquulu Abu Bakr radiyallahu anhu mithla haadhaa illaa an tawqiifin fa yakuunu fii hukmi al-marfuu' wa yu'ayyidu dhaalika hadiith ibn Abbaas radiyallahu anhumaa fii qissati Abii Israa'iil radiyallahu anhu alladhii nadhara an yamshiya wa laa yarkab wa laa yastadhilla wa laa yatakallam fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yarkaba wa yastadhilla wa yatakallam wa hadiithu 'Aliyyin rafa'ahu laa yutma ba'da ba'da ihtilaam wala sumaata yawmin ila layl ila layl loolu gis nañ ko bii piace voilà na axrajo Abu Daawuda léegi mu ne eh, daal di lay tegtaloo ci xadiis na Abu Bakar bi radiyallahu anhu aji ñi nga xam ne ñoo wax ci boroom xam-xam yi ne képp ko waat ne du ma wax ak kenn kooku sopp nañ mu wax nit ñi te amul benn kafaara bu ci teg ah da ngaa waatoon nag kafaaraal lu tax ñu ne parce que Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu digalul ndaw si radiyallahu anha ne ko aywa demal nga faar waxu ko ko waaw xiyaasam nag mooy comme nizar ne du wax képp ku nizar ne du wax kooku nizaram boobu de toute façon daa fasuwul sax lax lan Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dafa joyal que lii daganul ba pare ne loolu ci jëfu jaahiliya la te l'islam màbb na lool mu ñetti mbir daganul jëfu jaahiliya la l'islam màbb na lii léegi mu ne te lii naa Abu Bakar radiyallahu anhu du ko waxe noonu rek lu dul ne daa am texte bu leer lu mu leer ci al ci ci ci ci al ci l'islam loo xam ne mu koy aay mu nekk kon ci attey lu yonente bi alei saatu salaam jàngale lu mu wax mu ne lii dëgëral lii mooy xadiis Ibn Abbas boobu mu ngi ci saxiix yi mooy xadiis bi nga xam ne Abu Israil waxoon nañ ko fii ci Riyad bi <laughs> benn waay la bu tudd Abu Israil quoi yonent saa sam da koo gis <laughs> ku daal di taxaw ci naaj yi def saasam gis benn waaye taxaw ci naaj bi def tànku neen ba pare waxul ba pare ne du du du du du war te du kerlu te du wax ak kenn yeneen saasam laaj ne waaw kii kan la ñu ne ko hada abu na ko kii la boo xamul mooy abu israil waaw nadara an yamshiya wala yarkab wala yastazil wala yatakallam li mu nisar dafa nisar nag ne day jaamu yàlla nisar ma <laughs> kër daal an day dox te muy dox du sol dàll xaafiyan lay def te du war day te du kerlu fi naaj yu tànge foofu lay ne loolu daal la nizar te du wax kenn yonent bay saasaam digal ko ne ko ne léegi na war na kerlu te na wax <laughs> waaw mu ngi noonu kon loolu mooy gis xadiis o yonent saasaam gis waajoo xam ne te neewu ko eh léegi kafaaral sa nizar gi aka léegi sa nizar gi nangam déedéet nanga noonu xadiis sayna Ali biñ bi weesu radiyallahu anhu mu ne leen saa sàkke na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne laa yutma hafiztu an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam laa yutma ba'da al-ihtilaam ba'da amul ak euh, li nga xam ne mooy euh, nekk jirim ginnaaw bi nga matéri bi nga bi nga géntee wala sumaata yawmin ila al-layl te amul noppi ci diine yi l'islam amu ci noppi ba guddi loolu du jaamu yàlla voilà mu ne loolu imaam Abu Dawud alhamdulilah moo ko solo léegi mu wax waxu imaam al-Xattaabi bi nga xam ne moom la imaam Nawawi tegoon bi mu boobu ne bon nit ñi li muy sara hadis boobu sunan Abu Dawud ne waa ahlul jaahiliya dañoo jàppoon loolu ak noppi eh, eh, dañ koo jàppoon ne ci rite yi la ci jaamu yàlla yi la waaw moo tax nit ki da doon def intikaaf am bés ba guddi du wax ak kenn noppi ñu tere leen loolu nag ne leen nag wax leen yiw waaw <laughs> kon loolu la quoi moo tax al imaam nu imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa qaala Ibn Qudaama mu ne al imaam Ibn Qudaama al-Maqdisi wax na ci al-Mughni rahmatullah alayhi laysa min shari'ati al-islaam as-samtu an al-kalaam wa zaahiru al-axbaar tahriimuhu moom lañ wax sànq mu ne amul ci diiney l'islam tëralinu l'islam ni noppi ne doo wax li feeñ nag ci hadiis yi yiñ tukkee ci ne saa saa saxaaba ñoo la dañ koo xaraamal waaw ndax laa sumaata ah wala sumaata ta wala sumaata yawmin ila al-layl hadith sayna ali radiyallahu anhu lool moom loolu amul waaw waxtajja bi hadith yi léegi moom lan la layele hadith sayna abu bakar bii ne la yahillu ak hadith sayna ali bi ñu fàttali léegi radiyallahu anhuma